di suuratu seyyidina daawud alayhi salaatu wassalaam bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim faqaala inni uh-, axbabtu xubba alxayri can dikri rabbi xatta tawaarat bilxijaab rudduuhaa calaya fa tafiqa masxan bissuuqi wal acnaaq kon loolu la seydinaa daawu sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ci nettaleem bi nga xamante ni nii borom bi tabaaraka wa taala moo ñu ko nettali keroog bi nga xam ne ci lañ koy gaaral fasu xare yi ba ni nga xamante ne mu leen di toppatoo di leen xool ba ni nga xam ne nag ci la julli tàkkusaan di génn nag weesu mu ne delloo leen fas yi ginnaaw bam julli ba pare mu ne kon delloo leen ma fas yi ñu delloowaat leen mu leen di mu tàmm jublu ci ñoom di leen raay fa tafiqa mashan bu dee ci baat ak baat mooy mu daal di leen raay bi suuqi ci seen yeel yi wal anaaq ak seen doq yi loolu waxoon nañ la mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim li ëpp ci ñoom te mooy jumhurul mufassirin rahmatullahi alayhim dañ ne loolu la mooy ne ay jaasi la leen doon mooy da leen cor mooy loolu daa cor li nga xam ne mooy fas yi ndax lépp loo xamante ne waxoon nañ la bu dee ci kaw wax boobu mooy lépp loo xamante ne day dox sa diggante julli mooy ne mbir mi loolu da nga koo war a dindi ko nu gën a gaawe lépp loo xamante ne nii loolu ci kaw loolu nga doon gis saxaaba ba radiyallahu anhu ba mu nee ci toolam ba di julli xel mi xaw a dem tuuti ci li nga xam ne mooy tool bi ba mu ko xoolee ndax naataayam ndax ni mu naataangeeg ak tool bi ni mu baaxe mu pare ne laa ilaha illa daal di yéemu ci boppam ne man de fitna daal di damay dugg mu mu commencé di ma dugg nag ci sama diine tool ba noonu la koy saraxe daal koy joxe ci yoonu yàlla parce que lii mu ma may yàqal sama julli yi ba may julli nekk ci sama tool sama xel di dem ci moom wallahi xoolal ñooñu fi ñu tolloon moo tax ñun xam nga ñun dañuy fokkoon mooy ne ñun wallahi ku waxam sa boroom kese yàlla kese tax ñun bu ñuy julli fan la suñu xel yi di dem fan ak fan lay dem ci suñu alal yi yépp daanaka sax liñ doon seet gisuñu ko masuñu koo gis bu ñuy julli dañ koy commencer gis nag iblis wan ñu fam ne yooyu yépp yow bu doon ñun suñu xalaat su fa suñu xel yi dem ci suñu oto ba ah sama oto bi ma gaare fële yii yii foo fële léegi bu ko defee man bu ma génnee ba war a saraxe oto bi ngir yàlla tax mais kon ñun dooruñ yi dara kon nag gis nga mooy gis nga gaay yi mais wallahi ni ñu rawe woon dafa mel ni diggante asamaan ak suuf waaye nag buñ jógee waroon nañu xam suñu bopp quoi ñun waaye nag daal di nekk ñoo xamante ni ay orgueil lañu dañoo rëy ba pare jàpp ne ñoo fi gën gooy foog ñu foog ne saxaaba yi radiyallahu anhum dooru ñoon dara ah ku man rek defal radiyallahu anhum defal defal defal léegi yow boo julli lépp la tax lu sa xel ci sa alal rek loolu jëlal def saraxe day nga def ma xool yow loolu kat moo koy def xalaatuñu ko sax waaye yow kon de moom dootuñu dese dara yére bi ñu sol sax xanaa kon dinañu ko joxe wallahu taala alam kon nag Seydina Sulaymaan kon ci kaw loolu la mooy lépp loo xam ne day dox sa diggante jaamu yàlla ju mag ji muy julli dañ koy effacer ci kaw loolu la wax jooju waa jumhur wax loolu la léegi nag waxoon nañ la ko mel ni ñoom al imaam euh, muy shaykhul mufassirin al imaam at-Tabari rahmatullah alayhi dane déedéet man li ma jàpp mooy lool na loo xamante ne nii dañ ko jële ci Mawlaana Ibn Abbaas même bu dee ne jële nañ ci moom wax bële tamit mu ne loolu daal man li ma jàpp lool la mooy da doon raay raay ak loxoom noonu la parce que ñii dañoo deful fas yi lan lañ def bañ leen di faate noonu waaye dañ naan loolu le bu leen jàpp nañ waxu waa jumhur bi mooy mbir mi Seydina Sulaymaan nit la koo xamante ne nii borom bee ko tànn mu bokk ci ñi nga xamante ne borom bi ci boppam moo wax ñun ñooy leen ginnaaw bi waxee ci suuratul an'am doon tudd yonent yi mu ne ñii ñooy ñi nga xam ne ulaika alladina hadahumullah te boole woon na ko ci moom ci ñoom tuddoon gaa yoo yële yonent yu màgg yoo yële ñooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi daal di gindi fa bi hudahum iqtadi ne nag ci seen kii yow jullit bi waaye yow ki nga xamante ne yaa bëgg a sóobu yaa bëgg nekk ci yoonu l'islam fa bi hudaahum gis nga ci seen jub googu ñu newoon iqtani na nga nekk koo xam ne da nga koy xeeñtu di ko topp kon moom ta moom yonent la woon boo xam ne suñu borom da ko yónni muy tëral ay àtte kon nag mooy loolu mu def ñun mënuñoo toog naan bon lool ak yàq lay tudd loolu mooy ñun nan lañu ñu mën a di àtteewoo ñun ak suñu bët yi nga xam ne dafa muuru ci li nga xam ne mooy xaq yonent yi aleyhim asalatu wassalaam ñun amuñu benn accès ci ñoom mooy ne yàlla tere ñun ñoom niñ ñu rawee moo raw liñ naan asamaan ak suuf mu bay na sara wa suraya moo ko raw fop ñun xamuñu ci ñoom tus lu dul li borom bi tabaraka wa taala leeral ñu te loolu lu néew la ci seen xaq ñun dañ koo xam ba pare nag ñoom kon léegi naka ki nga xamante ne nii mooy élève boo xamante ne tey lañ ko mooy 6 ans la am wala 4 ans ñu indi ko ci ci l'école bi indi ko mu commencé di déchiffrer chiffres yi ñu koy jàngal ay ay wala lettres yi ay ABC moom foofu la toll fekk professeur boo xam ne moom professeur en docteur la en lettres. ci wàllu littérature bi yooyu moom mu toog naan da koy corriger loolu daa mën a nekk mooy ñun nag lu raw loolu nag moo dox suñu diggante yonent kon nekk fi naan ay bon yàq la déedéet loolu te loolu moom la waa jumhur di wax déedéet du yàq mooy ne lépp loo xam ne day dox sa digganteeg loo sa borom loolu la mooy moom noonu la woon sharia am loolu la woon même bu dee ñun ci suñu sharia yonent ma lay saasam bien sûr daf ñuy tere ñuy mbugal li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy animaux yeeg yooyu waaye kenn manu la taxaw naan benn kon lan moo tax Seydina Sulaymaan defoon loolu lañ naan alayhi salaatu wasalaam loolu noonu moo doxoon te loolu borom bi waxu ko ci mukk ne ko lu tax nga def lii da koo tudd sax ngir wane ne xoolal ki nga xam ne moom fi ma ko tollu ak te ndax ci jaamu yàlla la ne woon ci fas yi waaye mooy bi gën rëy te waxtu woowu loolu la ci waroon a def mooy lan mooy julli yi nga xam ne moom la borom di teg waaye ba mu ko rëccee du ko rëcc di tayeef de moo ko tay bàyyi mukku kallaa summa kallaa te lu mel nii moo daloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ghazwatu xandaq keroog ahzab mooy bi nga xam ne waa Makka dinañ ko gis ci suuratul ahzab ak waa Ghatafan ak gaa yoo yële nga xam ne arab yi nga xam ne bañ lislaam lañ defoon daal def seenu gàngoor ak ñi nga xamante ne ñooy yahuudu Xaybar yi demoon suqu gaa yi ngir ñu dem faagaagal yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn benn yoon Medina ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Salman al Farisi radiyallahu xalaatu nañ def benn kàmm wu rëy mu wër canal boo xam ne da ab tranchée boo xam ne day day wër côté bi nga xam ne ñoom fa lañ mën a duggee Medina li ci des nag ñun ñu aaral ko suñu bopp loolu ba mu xewee am na ci jamono yoo xam ne mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais julli saan dafa weesu am na boo xam ne ak tisbaar sax julliwu ko ndax xeex bi moo taroon yéeféri dañ leen acculé di leen song ñuy ñuy xeex di nekk ci xare bi ba tàkkusaan weesu comme ni ko Seydina Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma nettalee ta moom ci saxiixay ni mu ne Seydina Omar dafa ñëw di ŋàññe yéeféru Quraysh yi ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan naan laana Allahu yal na borom bi rëbb yéefér yi rek ñoom ñoo tax ba man man Omar julleegu ma tàkkusaan te jant bi dugg na quoi mooy timis jot na yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko wallahi ma sallaytuha ne ko wat naa ko ci yàlla yow Omar ibn al-Khattab man it julleegu ma ko shaghaluuna an as-salaati al-wusta salaati al-'asr mala allahu sudurahum wa quburahum naara yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne shaghaluuna ne ñoom yéeféer yi ñëw di ñu acculer bi xarek ñun ñoom de ñoo ñu préoccupé ne ñu nekk ci xare bi ba ba ñu fàtte mooy fàtte parce que fàtte day dal yonent loolu mën naa dal yonent alayhi salaatu léegi nag mooy ba ñu ñoom ñoo ñu préoccupé ci lañ lewoon ba bàyyi ba fàtte xel li nga xam ne mooy tàkkusaan muy salaatul wusta julli bi nga xam ne mooy bu dëggu bi loolu mooy ci gën a dëgg ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma ko wax que ne salaatul wusta mooy wax yu bari yi nga xam ne ëpp na ay 15 wax 19 wax di wax ci wàllu salaatul wusta ban julli la waaye lii mooy li ci wér mooy la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne mala allahu yal na borom bi daal di feesal qubuurahum seen xol seen suduurahum seen xol yi ñoom yéeféer yi seen dënn yi wa qubuurahum ak seen bànneel yi naaran safara ndax ñoom mooy képp koo xam ne moo dox sa diggante julli mooy ne kooku lii moo war ci moom mooy li yonent ba lay saabu wax gis nga ñoom ñoo taxoon julliwul lan la leen wax dalee na ñaan yàlla ñaan yàlla mooy yal na borom bi feesal safara ak li nga xamante ne nii seen dënn yi ak seen bànneel yi léegi Seydina Daawud wa Sulaymaan alayhi salaam lu mu def mooy la taxoon moom julliwul woon ndax ci jihaad la woon comme ni nga xam ne Yonent bi alayhi salaam ci jihaad la ne woon ba julli romb romb ko loolu nag mooy lii kese. léegi nag mbir mépp lool la est-ce que kenn dina yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko tayoon bàyyi ko walla iyaadu billah ci xalaat bu mel noonu naka noonu Seydina Daawud non Seydina Sulaymaan alayhi salaam naka noonu la woon it mooy ci jihaad bi doon waajal fas yi ngir dem ci jihaad yi ba nga xam ne ci la julli bi romb la nga xam ne nag moo taxoon julliwul te même bu dee ci jaamu yàlla la woon loolu mu ñëw daal di leen cor noonu ngir lan lépp luy dox sa digganteeg niñ ko waxe woon répété ko répété waat ko ngir julli ni mu solo kon waxatuma laa nit ku taxaw gëm nga gi yonent bi sallallahu alayhi ay yéeféer a taxaw fexe moom ba julliwul mu ñaan leen ñàlla ñaan bu toll nii kon nag képp ko taxaw nar a taxaw sa digganteeg julli bi yaboo nga fëlal ko fële ak ku man di doon loolu moom mooy li gën a loo xam ne nit ki loolu bu ci am benn état d'âme ndax borom bi tabaraka wa taala digalam du taxaw ndigalul jaam bi taxaw ngay xalaat naan dan lay def loolu ku xellu manu koo def waru nekk sax di hésiter lan lay def wal iyaadu billah kon nag mbir yi loolu la de kon loolu na mooy li ngay dégg ñenn ñi li leen waa tafsir yi ak ñooñu naan noolu yi bu dee loolu dëgër na où est le problème mooy ne loolu rek mooy li ñu wax léegi ay daay liy yàq la déedéet Seydina Sulaymaan daroon nekk charia la ku doon tëral ay ay àtte ci digalu borom bi tabaaraka wa taala te borom bi waxu ko mukk fii lu tax nga def lool ndax da koo tudd fii ba pare xoolal leen ci teg léegi mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la pare nettali bii mu ñëw ci leneen fa mu koy jeexal dane gis nga mu tàmbalee lee sànq bi muy wax wow xam naa li du la li Daawuda Sulaymaana ni'mal abdu innahu awwaab dëgg